faman i'tadaa ba'da zaalika falahu 'adaabun aliim yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa taqtuluu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu maa qatala mina an-na'am يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام ولا الهدي ولا القلا والقلائد والهدي والقلائد والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن inna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa anna allaha bi kulli shay'in alim ya'lamu anna allaha shadidul 'iqabi wa anna allaha ghafurur rahim sadaqallahul 'azim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 gisoon nañ ci yeggale woon nañ ci baabu fadlil xaram ñu gis ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam buntu ngëneelu xaram bi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax bis fu xaqat Makka ne inna haadhal balad harramahu Allah laa yu'tadu shawkuhu wa laa yunaffaru sayduhu wa laa yaltaqitu luqatatuhu illaa walaa walaa yaltaqitu luqatatahu illaa man arrafaha mu ne naka bii la dëkk day dafa nekk dëkk boo xam ne yàlla moo ko ormal jox ko xorma bi mu amee naka kon nag bu kenn du eh, dagg garabam naka noonu duñu eh, dàq ay eh, lépp loo xam ne mu def ko rëbb ci moom naka noonu duñu for lépp loo xam te ne dafa réer dafa wadd ludul xanaa képp koo xamante ne bëgg na ko wane maanaam bëgg na koo laajte bëgg na koo laajte xamle ana maanaam bu ko defee ka ko gis ka ko moom mën koo gis naka noonu gisoon nañ ci baabu tawriisi duwaril makka baabu tawriisi duuri makkata wa bay'iha wa shira'iha wa anna an fil masjidil haraami sawaa'un xaassa li qawlihi ta'ala inna alladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa man yurid fi wa man yurid fihi bi ilhaadin bi zulmin nudhiqhu min 'adhabin alim sadaqallahu al-'azim muy buntu kon euh, ndonale dëkk kër yi Makka yi ak jaay ko naka noonu jënd ko ak tamit ne nit ñi ci jumaay kaaba gi ñoom ñoo ci am képp maanaam loolu waaye nag jumaay kaaba gi rek moo jagoo loolu ngir wax bi borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne ñi nga xamante ne euh, innal ladina naka gaa nga xam ne kafaru dinoo weddi wa yasudduna ci ñuy dummóoyu ci ñuy dëdduloo nit ñi an sabilillahi wala fi yoonu yàlla wal masjid ak néegu alxaram bi jumaa juma wala masjid alxaram ak juma jañu ar ormal ga alladi bi nga xamante ne ja'alnaahu dañ koo def lin naas ñel li ñu sawaa an ñu yem ci képp nag nga xam ne ñëpp ci yem al aakifu kasax fii so moom wal baadi ak nga xamante ne e, dafa dafa dafa dafa dafa dale ci dafa wàll ci yaan képp nag wa man yurid képp koo xam ne namm na fii ci dëkk boobee maanaam ci makka ak xaram bi wala bokk ci jumaay kaaba gi bi ilhaadin ci ak euh, jeng ak jalgati bi zulmin ci tooñ mu ko dañ ko mosal min azabin ci mbugal alim bu metti loolu gisoon nañ ko euh, gisoon nañ te imam Bukhari wax ne albadi ak euh, mooy ne at-tari ma'kufan moom mooy mahsuba mahbusa dégg nga maanaam fii liñ fàtte wax moom mooy li tax imam Bukhari aaya bi dafa ni al-aakifu fiihi wal waaye moom bi muy firi dafa ni ma'kufan maanaam ngir ne euh, comme li beneen ci aaya alxuraan wal hadiya maqufan an yablugha mahalla maanaam mooy hadiyu bi dañ koo téye moo tax mu ne mahbusan maanaam euh, maanaam muy an yablugha mahalla mooy mu bañ a jote place am maanaam kon loolu moom moo tax muy tekki maanaam ne kooku ñoom ñoo ci am comme ñëpp ci ñi nga fa nekk ña nga xam ne dañ leen fa fa toog ña fa sax voilà xaqiqatan euh, aatif euh, fii dëgg-dëgg li mu gën a jege moom mooy maanaam fii imaam Buxaari daf doon wax rek ne moom mooy ku tëju fenn ku toog fenn wala nekk fenn sax fenn waaye nam mu ci ne mooy ku ñu tëj téye ko maanaam jubluwu ci loolu moo tax nag waaye ki nga xamante ne comme maaxuufan la comme ni ko Alxuraan waxe fële mooy ku ñu téye tëj ko maanaam téye ko bañ koo jox liberté wu mu bouger maanaam kon loolu moom mooy ki nga xam ne nag aakif la maanaam moo ko defal boppam maanaam moo téye boppam fi mu ne maanaam kon loolu maanaam boobu la ci jublu comme li nga xam ne noonu lañ ko sooy wal al aakifina ak al qaa'imina bokk firi ci ñaari aaya yi nga xamante ne euh, wa an tahhir baytiya ah, wal aakifina war ruk'a sujud ak euh, wa wal qaa'imina ba tahhir baytiya lit taa'ifina wal qaa'imina war ruk'a as-sujud te beneen aaya ba ma an tahira baytiya li ta'ifina wal aakifina war ruk'a sujud ñoo bokk atte maanaam a aakifina aakifina mooy qa'imina comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci euh, jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna ñu gisoon tamit ci buntu boobu hadith sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la wax ne nee na dafa ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayna tanzilu fii daarika bi Makka maam yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fan ngay wàcce eh, ci eh, sa kër maanaam ci kër yi ci Makka maanaam kon kër gi mu daal di koy moomale yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu day tegte la nekk kon dañ fay moom dañ koy moom dëkk kër googu ak tamit mu ne hal taraka aqilun min riba'in aw duurin moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ndax aqil bàyyi na fi pàkk wala boog ay kër maanaam mooy ci kër yi nga xamante ne moom la doon noon eh, Abu Talib maanaam moom ak Taalib ndax moom dafa am yu mu ci jaay te comme bu doon ne munul woon maanaam euh, bu dul woon ne munu koo jaay et que dañ ciy dëkk rek bàyyi Seydina Ali moo ci gën a yelloo moom bu ñëwee pour dëkk si maanaam comme que nag moom moo ko doon moom moom moom moo koy jaay maanaam kon loolu day teg tegtale tamit ne kër la ko euh, kër yi Makka mën nañ koo moom kër ya fa ne dégg nga mu ne baabu gisoon nañ tamit baabu nuzuli nabi sallallahu alayhi wa sallam makka buntu bi nga xamante ne mooy wax wàcc yenente bi sallallahu alayhi wa wàcc ca makka maanaam te moom mooy yi hadith sayyidina abu hurayra bi ak eh, radiyallahu ta'ala anhu maanaam ñu indi ko ci ñaari bërëb maanaam ci ñaari yoon bi nga xamante ne moom lay wax naan manziluna gadan insha allah bi xayf bani kinaana haythu haythu taqasamu ala al maanaam euh, muy suñu wàccuwaayu ëllëg mu insha allah moom mooy ci euh, tundu maanaam fii fii fii xuru yi nga xam ne moom mooy euh, xuru bani kinaana maanaam ca fa nga xamante ne foofu la yéefiri dégg nga maanaam mu yéefiri makka yi dégg nga muy waa banu Quraysh waa waa waa kinaana ñoom foofu la ñu kóllërante woon ci kéefër maanaam ci solal jullit ñi naka noonu euh, gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu wala boog tàmbali woon nañ baabu qawlillahi ta'ala wa id qaala ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubnii wa baniya an na'buda al asnaam rabbi innahunna adlalna kathiran min annaas faman tabi'anii fa innahu minnii wa man aataani fa innaka ghafuurun rahiim rabbanaa innii askantu min dhurriyyatii biwaadin ghayri dhii zar'in 'inda baytikal muharram rabbanaa liyuqiimu s-salaata faj'al af'idatan mina n-naasi tahwii ilayhim warzuqhum mina th-thamaraati la'allahum yashkuruun sadaqallahul azim kon aaya boobu maanaam aaya yooyu moom lañ gisoon ni buntu bi imam al-Bukhari rahimahullah maanaam buntu bi utalu ko ti maanaam utalu ko xadis maanaam dañ ko tàmbali woon maanaam ne utalu ko xadis lool nag li ci ëpp ci surraax yi ñoom suñuy faral di wax ci aaya yu mel bi ci buntu yu mel nii dañuy wax ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa ko amulul xadis ci sartam maanaam lool lañuy wax léeg-léeg léeg-léeg waaye nag li nga xam wala boog loolu la ñuy faral di layalee loolu waaye ñun li ñu gis ci imam al-Bukhari rahimahullah maanaam moom mooy dafa am leneen loo xamante ne léeg-léeg moom la ciy namm maanaam moom mooy day bëgg itam ne léeg-léeg muy indi ay kese maanaam loo xamante ne ne alquran kese ndax moom ak sunna ñoo bokk àtte maanaam ngir ne aaya alquran ak hadith bu jógee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne ñoom ñaar benn lañ maanaam tey wax joo xamante ne dafa sax wiir mu leer ne yenente bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam moom ak aaya alxuraan bi ëppante ñu doole maanaam li ma liñ ci namm nag moom mooy ne li nga xamante ne moom moo nekk ci aaya alxuraan bi li muy tegtale ci atte ni mu waree nga jëfe ko noonu dong la sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sax li muy la ci ay atte noonu dong lay waree nga jëfe ko comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci lu dul benn du ñaar ci ay atte yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko joxe moo ko jàngale la comme ni nga xamante ne maanaam noonu la ñuy jullee maanaam ni ñuy jullee détails yépp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko jàngale ak li nga xamante ne ñoom ñooy yenn détails yi ci koor comme li nga xamante ne tamit aju màkk yi moom moo ci aju ak yi nga xamante ne moom mooy détails yi ci nekk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp yeneen bi moo ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam am tamit yoo xamante ne moom ci jëppoppam moom moo wane ne lii dafa xaraam comme lu demee nekk lekk yàpp mbaam suuf maanaam dafa xaraam te loolu amul ci alquran ci yaxu alquran waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko xame ak yeneen ak yeneen ci ay atte yoo xamante ne dañuy xam ne noonu dong lay demee comme li nga xamante ne tamit euh, maanaam euh, euh, ak yeneen ak yeneen ci ay atte comme maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wane daiman ne al yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi alquran kon du aay léeg-léeg bu bëggee wax dara maanaam ci ay atte mu indi ay aaya alquran buntu mu saxale ko loolu kefe maanaam bañ indi benn xadiis ngir ne yonent bi ci boppam mooy jëmmi alquran sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu moom euh, maanaam loolu gis-gis la ci ne ni imam al-Bukhari ngir ne léeg-léeg dañuy gis ay buntu yoo xamante ne day am ay xadiis yoo xam ne dañ naa ah mënoon na indi bii de pourtant waaye ànd ak loolu yëpp moom mu préféré yam ci aaya boobu loolu day tegte tegtale ne léeg-léeg namm namm la ci moom ngir ne mboola ñi ñëw ci ginnaawam maanaam ci lu amul sikki sàkka ci ku xam imam al-Bukhari maanaam amuñu sikki sàkka maanaam ku ñëw ñu ñëw ci ginnaawam yëpp moo leen sutlees ci domaine wu xadis yi nga xamante ne ak mën a génne xadis ak xam ko maanaam imaamu àdduna bi ci xadis maanaam moom la rahimahullahu taala wa radiya anhu comme ni nga xamante ne noonu la réerul kenn koo xamante ne ku yeewu la lu mu tuuti tuuti tuuti ku yeewu la ñenn rek mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy mën a sikki sàkk ci loolu mooy ñi nga xamante ne seenu mbeewte ak seenu réewande dafa dafa fës maanaam bu dul ñooñu rek maanaam du ñu sikki sàkka ci ne imam al-Bukhari rahimahullah ñu ñëw ci ginnaawam yépp ci domaine maanaam ci wàllu hadith ah, ah ak euh, maanaam rawatina moom segam imam maanaam sëriñam yi ñoom ñoo wax ne moom moo leen raw waxumalaat te boobu moom nekk gutoon mag genn mag sëriñam yi seede loolu ci moom lan ngay xalaat ci bi nga xam maanaam bi nga xamante ne dem na ba yegg fi mu yegg bu bind saxeex bi ak yeneen ak yeneen maanaam kon loolu Ah, ah, day maanaam ah, day tax ba munuñu di maanaam tey ñu ñëw ci ginnaaw munuñoo layee ne xadis bi ma imaam Buxaari xamu ko woon wala bokk bàyyiwu ko xel wala yooyu koo xamante ne six cent mille xadis ci la seggee xaj ci kii bi maanaam ci six la ko seggee quand même ci ci la ci la ci la seggee yii benn bu ci nekk balaa mu ko doon bind dafay jóg julli ñaari rakka def istixaara doog koo benn bu ci ne kon euh, maanaam yooyu yëpp maanaam ay mbir la yoo xamante ne yu mata bàyyi xel la kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne baabu buntu ngi nii qawlillahi da wax wax buur yàlla bi taala aji ji wa iz fàttalikul kañ ba nga xam ne qaala fàttalik wax na ibrahimu moom ibrahima alayhi salatu wassalam di xaritu yàlla ba moom nee na rabbi yow sama borom ijaal na nga def haazal balada bi la dëkk aminan mu nekk dëkk boo xam ne gu wóor la maanaam wajjunub nii te nga musal ma maanaam nga nga nga soril ma nga teetal ma nga soril ma wobaniya ak sama doom yi an na'budu ci ñu ja ci ñu jaamu al asnaama xërëm yi loolu li nga xamante ne bokk na ci li ci li muy leeral ah, moom mooy nit ki bàyyi xel ju mu war a bàyyi xel njabootam ci di leen ñaanal moo tax mu ne yàlla nga soril ma man ak sama doom yi maanaam ci ñu sori lépp loo xamante ne ñu maanaam jaamu xërëm la xërëm yi nag nga xamante ne moom lay wax maanaam du rek ay bant wala ay xeer yooyu ay xërëm lañ waaye am na xërëm yeneeni xërëm maanaam lu demee nekk adduna bi bëgg-bëggu bi alalu adduna maanaam ak yeneen ak yeneen ay intérêt yoo xam ne yu matériel la wala yu immatériel maanaam wala boog ay bànneexu bakkan maanaam yooyu yëpp ndax ki xërëm bu maanaam ki ñuy jaamu ci gën a màgg ki ñuy jaamu ginnaaw yàlla gën a rëy ki ñuy jaamu mooy bakkan te boo tax borom bi nag afaman ittaxada ilaahahu hawaahu xanaa gisoo ki nga xamante ne moom bakkanam la jël maanaam ba neexu bakkanam kooku la jël def ko yàllam maanaam kon am na ñoo xam ne seen bakkan lañ def yàlla kooku nag maanaam muy xërëm bi gën a mag am na yeneen i xërëm yoo xamante ne ñu ngi fi waaye xërëm bi gën a mag am na ay xërëm yeneen yoo xamante ne comme ni nga xamante ne ay tur lañ comme in hiya illaa asmaa'un sammaytumuhaa antum wa aabaa'ukum maanaam lu ñu wax mooy ay ay ay ay ay ay ay xërëm yoo xamante ne ay ay asmaa u rek lañ ay tur lañ maanaam amuñu jëmm ju taxaw loolu am nañ lu demee nekk capitalisme libéralisme démocratie laïcité nangam nangam socialisme communisme yépp ay xërëm lañ yàlla nga musal ñu nag ci ñuy jaamu xërëm maanaam kon nga gis ne lépp yàlla rek lañ war a jaamu li yàlla bëgg loolu la ñu war a topp yii am ak yeneen ak yeneen am na yeneen ak yeneen lii suñu baaxi maam la. sunu maam yee ko fi bàyyi nangam nangam yëpp ay xërëm lañ yàlla nag moom moom bi mu gisee xërëm yi ni ñu ñuy def nit ñi moom mu daal di ñaan yàlla fu musal ko ci xërëm yi maanaam nga gis ne kon nga gis ne dëkk boobu noonu yelloowu lulul maanaam xol yi di fa juggu naka noonu moo tax aj gi am solo maanaam nga gis ne loolu yëpp boo gisee ma Bukhari di indi bunt yi nii di ko teg maanaam da léeg-léeg na mais di jëf aju wu ci fekk déedéet dafa laa bëgg wax état d'esprit bi nga war a nekkal sooy aj sooy dugg Makka sooy dugg ci xaram bi état d'esprit yu yi nga war a àndal yëpp moom la nekk di retracer ni boo xoolee ci bunt yii ñu weesu yëpp moom lay teg maanaam du rek ne dafa da amul amul njariñ mooy yi moo mënoon na ko tëb parce que euh, jëf ajuwu ci amul ak amul amul kii quoi non non dafa am rapport bu direct ci nit ki nan la war a mel buy dugg ci Makka buy aji lan la war a xalaate xel mi xol bi lan la war a aju maanaam kon loolu mu ne tamit rabbi yow sama borom na naka gis nga xërëm yii lal na sànq nañ kasiran ñu bare bari mi na naasi ci nit ñi fa manta comme comme niñ ko gisee ñu bëri bëri bëri sànq léeg wax ji nag dafa sax dafa am beneen kiimtaan gu ci nekk moom mooy teggin gi mu am ak boroom bi subhaanahu wa taala ngir ne euh, xërëm day sànkaat maanaam mooy lépp loo xam ne kon dalay sànq day sànq nit ñi di jëlee ci maanaam rek loolu maanaam di leen sànk di leen dumuyuloo yoonu yàlla rek loolu moom ci jëmmi boppam muy xërëm waaw comme ni ah maanaam comme niñ ko gisee ci aaya man yakfur bi taaxut wa yu'min billahi képp koo xamante ne da ngaa weddi taaxut mooy ñi deewalaate waye wa yu'minu te nga gëm billahi ci buur yàlla rek faqad istamsaka bil urwatil wusqa kooku jàpp na ci buum gu dëgër gi muy alquran ak sunna te loolu nag mooy lan moom mooy nga weddi lépp loo xam ne maam moo tax imam Ahmad rahimahullah wax wax jooju nga xam ne waa ahlu tasawuf souvent dañ koy faral di cité hatta ci Jawahirul Maani sax cité lañ ko ci mooy wax ji mu ne lépp lu lay dummóoyuloo yàlla kooku taaxut la kooku ab xërëm la bu ñuy ab xërëm la bu lay beewloo maanaam ci biir loolu mën nañoo xam ne sax ndekete ab sëriñ sax mën naa nekku xërëm bu fekkente ne maanaam au lieu nga fixé wu ci yoon bi mu lay tegal yow nga fixé wu ci jëmmam ba toppatoo yàlla bàyyitoo xel yàlla nekkatoo ci yoonu yàlla kooku léegi bu boobaa jëmmi sëriñ boobu xërëm la mais nag fii li mu wax ne innahum moo tax wax ji lu amal solo la bi mu ne rabbi yow sama borom innahum na naka xërëm yi adlal na sànq nañ ka siiran ñu bari mën naa ci nit ñi xërëm yi defuñu dara en fait maanaam bu ñu ko xoolee xaqiqatan xërëm yi defuñu dara mais comme que nit ñi bët biñ leen di xoole moom moo indi ñoom ñu sànk leen maanaam secret wu maanaam seytaane te jalliwu seytaane la fee feeñu waayu seytaane ci ñoom moo tax nit ñi sànku mais du xërëm bi ci jëmmi boppam bant bi deful dara nit ki buy jaamu weeru wi wala jant bi deful jant beeg weer wi deful dara nit ki buy jaamu ab sëriñ naan yàlla la wala nangam nangam bu dee sëriñ ba ko baax la moom deful dara maanaam nit ki buy jaamu yenn mbir yu bari ba kanam passion nangam nangam di jaamu alal alal addu alal ji ñuy coow nii nit ku nekk nan seytaane la alal du seytaane seytaane day feeñ ci alal waaw mais alal ci jëmmi boppam du seytaane wala ñu naan jigéen seytaane la déedéet maanaam du jëmmi jigéen di mooy seytaane mais seytaane day tajal lii ci jigéen bu fekkente ne day sànk nit ki rawatina bu dee jigéen di sàngal maanaam ainsi noonu la demee nag maanaam seytaane yi ah euh, feeñ gi ñuy feeñ maanaam euh, incarné bi ñuy incarné wu ci benn affaire ngir mën a sànq kenn wala boog li ñuy rafetal ci biti ba feeñal ba sànq nit ki loolu moom la moom la askanale ne ñoom dañuy sànkaate waaye xaqiqatan kan mooy jubalaate di sànke yàlla voilà yahdi man yasha wa yudillu man yasha mooy jubal ku ko sopp di sànq ku ko sopp waaye lii tamit day wane teggin gu mat sëkk gi maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam amee ak borom subhaanahu wa taala mu ne kon nag fa man tabi'ani képp koo xam ne topp na ma fa innahu naka moom kat min nii ci man la bokk maanaam kon ci bokk ci maam Ibrahima alayhi salaam mooy kan mooy ki ko topp moo tax mooy sunu baay comme li nga xam ne noonu la ko Alxuraan waxee millata abikum Ibrahima mooy seen yoonu baay Ibrahima. huwa sammaakumul muslimiina min qablu moom moo leen tuddee ne yéen ay jullit ngeen ndax bàyyi mooy tudd do mooy joxe tur maanaam doom maanaam euh, euh, yaay mën na joxe tur comme ni ko bàyyi di joxe léeg-léeg nga dégg ay coow yoo xamante ne xaqiiqatan du ñu dugg ci polémique wu yoo xamante ne duñu concerné parce que ay caaxaankat de toute façon univers caaxaankat caaxaankat yi ñoom nañ nekk ci seen débat yi bopp mais bu fekkente ne dañoo xool ndax jigéen dana joxe tur dana tudd doom dëgg yi l'islam mooy jigéen dana tudd doom soxna Mariama ki ko tudd mooy kan yaayam wa inni samaytuha Mariama wa ah? wa inni u'izuha bika wa min zurriyatiha min ash-shaytanir rajim ku wax loolu du yaayam falamma wada'aha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh kal-unsa mu ne wa qaala mu ne inni wa inni sammaytuha Maryam maa ko tuddee Maryama maanaam yaay mën na tudd doom doomam ak jigéen mën naa tudd doom loolu moom lu leer la lu mën a ne la voilà ak yeneen am na bon na dugg ci ay détails yoo xamante ne bon débat wu caaxaankat yi la ci seen univers lañ ne ñu bàyyi leen ak seen univers waaw ñu dellu si ñun ci suñu univers mais luñ bëgg a wax rek mooy. ne bu dëgg-dëgg am na euh, maanaam bu bu bu ñu maanaam bu ñuy waxal l'islam bi xeex caaxaan bu ñu ko waxal tamit lu amul voilà bu ñu ko waxal it lu amul voilà ndax jigéen dana takk sëy soxna Aysa maye na doomu soxna kii euh, Seydina Abdurrahman ibn mooy mooy frère bi fekk mu demoon jihaad ji loolu d'ailleurs mooy mooy cëslaayu xanaf yooyu ciy waxe ni kilifa du sart ci sëy kon loolu débat boo xam ne mën nañ ci bañ a dugg caaxaan buñ koy daj buñ koy xeex dañ koy xeex ci dëgg comme ni yenente bi mel saa saa mooy naafeel xaq bi xaq voilà caaxaan moom obligé wul ngay wuti ji ay argument yu caaxaan pour pour pour di ko dëgëral wutal argument dëgg rek nga nga neenal caaxaan waaye nag day fekk ne booy neenal caaxaan booy xeex caaxaan nanga xeex caaxaan gi yëpp waaye di wut kumba am ndey kumba amul ndey loolu tamit du du dëgg mu ne nag kon képp ku ma topp ci man la bokk wa man asaani ku ma mooy waxul ne yàlla duma ko de daf ni fa innaka naka buur yàlla yow xafuurun yaatu yaatu yërmande nga bari nga looy jéggale te lu ne nga mën a jéggale rahimun ku yaatu yërmande nga voilà waxul la duma ko loolu tamit day wane yërmande gi nga xamante ne moom la maam Ibrahima amee alayhi salaam te it mooy yoon wi ñu war a topp beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, am na loo xam tamit mën naa bàyyi xel fii moom mooy ne dañoo euh, dañoo folli ah dañoo folli lan. Euh, le fait que nga a ñaanal ab yéefér comme ni nga xam te noonu la ko Alxuraan waxe ci sourate Tawba maa kaana lin nabiyyi wallazina amanu ay yastaghfiru lillazina ah, lillazina kafaru min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim walaw kaanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yelloowul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam du caagi nit ñi yàlla gisoon nañ ko ci ci kitaabul janaa'is gisoon nañ ko ci yelloowul ci yenente bi sallallahu alayhi ak yi ak euh, ñi ñuy jéggalul ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñan ñoom ñooy yéeféeri mu ne walaw kaanu wala xubaa donte way jege ñaale lañ donte seen ay mbokk la kañ mais min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim bi mu leen gannaaw ba mu leen leeree ne ñan ne waa safara lañ mu ne rabbana yow sama borom maanaam mooy buñ deewee maanaam yéeféer buy dund mën ko koo ñaanal yàlla gindi ko voilà gindi ko jéggal gi itam mën naa duggaale kon ci gindi googu waaye bu xësee ba dee jeex na mënatoo ko ñaanal rabbana yow suñu borom inni naka man rabbana naka yow suñu boroom inni naka man askantu man de dëkkal dëkkale naa dëkk naa min zurriyat yi ci sama njaboot maanaam kon dëkkalewul njaboot jëpp mais dafa am lenn ci njabootam bu mu dëkkal muy Seydina euh, Ismaïla alayhi salaam ak yaayam soxna Haajara alayhi salaam maanaam ñooñu la dëkkale bi waadin ci xur woo xam ne xay ri bi zar'in amul maanaam du boromuk euh, mbay maanaam fu ñu dul bay la da bay baytika foofu sa néeg nag al muharram bi nga xam ne moom la ñu moom mooy bu ñu ormal bi maanaam lii day wane dëddu adduna gu mag bi nga xamante ne moom la dëddaan waaye ak wóolu ju wóoru wóolu borom bi subhaanahu wa taala ba nga xamante ne jël njabootam indi leen ci place boo xamante ne amul lenn lenn lenn lenn loo xamante ne mu def na ko bay place boo xamante ne amul lenn luñ fa luñ fiy dundee loo xam ne dañ naan kii kat lii ngay mën a def pour dund amul waaye lan moo tax mu def mooy si bu ñu xarmaal bi mooy ni néegu yàlla dañ ko ormal maanaam mu nekk loo xamante ne yow kon euh, euh, comme ci néegu yàlla bu ñu ormal bi loolu moom moo tax mu ñu indi ko foofu maanaam moom mu indi leen foofu euh, mooy ne da leen jox bàyyeeg yàlla mooy da leen a bàyyi ak yàlla loolu moo tax jikko jooju Ibrahim yi la mooy ngay maanaam nga nga attana wiiru ci yàlla kese ba pare bàyyeeg sa njaboot yàlla voilà mu ne nag yaa waaye nag lii nag li tax ma def ko mu ne lii yu kii moo tax ah, moo tax tarixa tudd bokk tax Ibrahim yi voilà maanaam mooy dellu ci yàlla carrément rabbana yow sama borom li yuqiimu bu ko defee ñu taxawee as-salaata julli laa ilaha illa allah xoolal subhaanallah lenn moom moo tax mooy ñu taxawal julli luy bokk na ci aay yi gën a yéemi maanaam lii lu kéemtaane la maanaam ndax day day wane benn mbir bu am solo mooy ne ak lu mën a xew maanaam moom jaral na ko ndax dooley julli ni mu màggee ci moom mu ne njabootam nañu ñëw ci jumaa ci ci ci place bii nii ànd ak dara amu fi leneen lu dul xanaa rek ngir rek ne ñu mën fee julli loolu rek moo tax maanaam mooy ne ak lu mën a xew julli moom mooy lépp doole lépp loo mën a ñàkk ñàkk ko waaye bul ñàkk julli ngir ñoom ñu mën a taxawal julli rabbana li yuqimu salata maanaam boo nekkee ibrahim yi nag parce que mooy sunu maam ci ci mais ñun ci suñu mooy sunu maam mooy dañu ko askanale suñu njabootam lañ bokk kon yow mënoo fee nekk naan bon xam nga affaire yi foog nga dajale dajale waat après bon nga fay nangam maanaam yow état d'esprit boobu waruloo ci ne mënoo nekk ci tariqat ibrahimiyya ba pare mel noonu mënul ne soo melee noonu rek xamal ni ci leneen nga nekk lu bokkut ak tariqat ibrahimiyya kon nag fa jaal na nga def afidatan naasi njariñal nit ñi wala xolu nit ñi af da ta minan naasi bu tukkee ci nit ñi tax wii muy jéng i jëm ci ñoom maanaam moo mu ne minan naasi waxul nit ñëpp parce que nit ñëpp bu ne woon na nit ñëpp kon ñëpp ay bëgg ak ci les jours tout tout le ak bu ak bu jot wala ñëpp bëgg a ci ci jariñ ci leen tout le temps mais ñëpp yéen wuñ leen lu baax waaye nag yàlla dafa def xattaa ci biir yéeféri ñu bari bari bari te am njariñ tey mën a jariñaate seen xol day jéng jëm ci ñoom moo taxit da ngay yi lu ñuy xeex xeex xeex foofu waaye non gars yi dañ am na ñoo xamante ne seen discours yëpp du début à la nan la ñuy def ba Makka ak ko wër maanaam nan lañ leen di diaboliser la loolu ak a bari rawatina ci waa ahlu wala mu tasawwi fay sax laay xamante ne seen du début à waxtaan yëpp mooy nan la ñuy fexe ba diaboliser Makka ak ak li ko wër waaye loolu nag xataa terewul njariñ ngay ba màbb di fa dem rek. loolu moom kenn kenn mënu leen jaboliser ba jaboliser ba jaboliser ba jaboliser yal nañu yàlla sàmm voilà nit nag mën nañ faa dëkk am ay nit ñu fa dëkk nekk ay caaxaankat loolu mën naa ne ay nit mën nañ faa dëkk nekk yi caaxaankat mën nañoo yor nguur yi nekk yi caaxaankat loolu mën naa ne waaye bëgg jàpp ne ñi dëkk foofu yëpp ay ñun ñu bon leen nangam nangam nangam nangam jaboliser la loolu ab jullit du ko def te kuy xellu du ko wax ndax ku gis nii dëkk bi ni mu mel ak niñ maanaam jaamu yàlla nga nam fa mel maanaam ak kaaba gi ni muy ni ñu koy toppatoowee ak li ko wër ak yeneen ak règle stricte yi ñuy teg te mu dëppoo charia ci lu wër loo xamante ne yow dëkk ba nga ne ak foo mën a nekk respecté woowuñ noonu charia mais sëñ bi nga am tuuti maandute ci jàpp ni ñoo fa nekk au moins gëm nañ yàlla yàlla teel a nekk ki doon wax ne ñoom ay yéeméer la kooku moom yàlla nañu yàlla sàmm de toute façon xattaa ay mboo ay taalibe boppam jàppe ku wér maanaam koo xam ne am na njariñ kon jarul tontu yàlla nañu yàlla sàmm ah, kon ah, imam al kon buntu bi ah ci loolu la nekkoon léegi mu ne baabu buntu qawlillahi taala maanaam mu ne warzuqhum warzuqhum na nga leen wërsëgal mina samaraat wal aaya warzuqhum na nga leen wërsëgal tamit mina samaraat ci ay meññeef comme ni ñu ko gisee woon waxul ne ci ay ay ay fruits ay pro mais produits la wax maanaam kon lépp luy jariñe rek ah la'allahum bu ko defee ñoom yashkurun daañ gërëm daañ sax ci di la gërëm di la sant da nga mu ne baabu buntu qawlillahi wax buur yàlla taala aji kawe ji maanaam fii nag euh, ci euh, riwaaya ci kii euh, imam Ibn Battal rahimahullahu taala moom dafa ne moom ni mu gisee ni mu yore xadiis ci bi imam Bukhari maanaam ni mu solowee moom mooy dafa ni maanaam lii nii daan ni wa qawlihi taala la am maanaam amul baabu fii maanaam wa qawlillahi taala maanaam kon bu boobaa daf koy lëkkale ak buntu bi weesu voilà waaye ala kulli haal comme ni ëpp ci nu sax yi ñi nga xam ne ñoom ñoo solo saxee be maanaam ñoom nii lañ ko solo waaye noonu lañ koy firi tamit baabu kon buntu qawlillahi wax buur yàlla bi taala aji kawe ji mi nga xam te ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne ja'ala allahu alkaabata albayta alxarama qiyaman linnaasi walshahra alxarama walhadiya walqalaa'id zaalika li ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fi alsamawati wa ma fi al ard wa anna allaha bi kulli shay'in alim mu ne baabu buntu qawlillahi bu waxu buur yàlla taala ci kaw ci maanaam loolu dangay gis ne saxeex bi buñ ko xoolee comme niñ koy faral di fàttale dangay gis ne téere xadiis la waaye téere tafsir la maanaam ngir ne dafa bëri muy indi ay aaya alxuraan di ko leeral maanaam ba bu ñu génnee sax partie bi nga xam ne noonu la tuddee kitaabu tafsir jëlul saar par saar maanaam même ñu génnee loolu da ngay gis ne rek yeneen aaya yu bari bari daf koy beral ay bunt maanaam ngir lëkkaloo ju lëkkaloo ak thème yi nga xamante ne ci la nekk maanaam loolu day wane ni nga xamante ne noonu ngay amee dégg-dégg bu leer ci alquran maanaam ci topp yi nga xamante ne moom ngay topp téeram bi rahimahullahu taala wa radiyallahu muy kon buntu bi nga xamante ne moom lay wax nee na qawlullahi wax bu buur wax taala ji kawe ji ne jaala def na allahu buur yàlla alkaabata kaaba gi mu nekk moom mooy albayta muy muy muy muy néeg bi alxaraama bi nga xamante ne dafa a ormal maanaam euh, albayta maanaam badal la ci alkaaba maanaam kaaba gi mu nekk néeg bi nga xamante ne euh, euh, al al sifa euh, la ci albayt maanaam day melal néeg bi nan la mel mooy dañ koo ormal mm-hmm. mooy dañ koo jox ma bu mag a mag am yu bari yu ñu fay xaraabal yu ñu koy tere mu nekk nag kaaba gi ci jëmmi boppam waxoon nañ li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci ay mbir euh, mu ne nekk loo xamante ne xiyaaman day taxawal li naas ñeen nit ñi maanaam day nekk loo xam ne mooy tax jëmmi nit ñi ci seen bopp di mën a taxaw te loolu noonu dafa am ay maanaa yu ci nekk bokk na ci maanaa yi nga xamante ne moom la ci nekk moom mooy ne euh, nit ñi pour maanaam kaaba gi féeg mi ngi fi nit ñi dañ fi ne bu kaaba gi demee ba nekkatu fi nag ci la ñuy xool ne est-ce que nit ñi mën na mën na ñoo nekkati ci kaw suuf maanaam bis bu ñu demee ba màbb kaaba gi ba dindi ko rek nit ñi dootuñ fi mën nekkati parce que diine dootul amati te bu fi diine amatul nit ñi dootuñ fi nekk mais fii Kaaba gaa ngi fi ñu koy jox xorma bu mag bi nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala di di dindi fii naan mooy al bayt al xaram muy néeg bi nga xam ne dañ ko ormal te muy néegu yàlla bi muy baytullahi al xaram maanaam kon bu boobaa loolu day moom mooy xam ne mooy moom moom maanaam comme ni ko ah, borom bi subhaanahu wa ta'ala ah ne maanaam mooy moom moom ci maanaam moom mooy muy yàlla xam loolu muy yéeme ne maanaam te néegam la borom sax maanaam ni ñu waxee arash muy mooy mooy muy mooy muy symboliser nguurug yàlla ci la yemoo comme ni ñu wax muy symboliser nguurug yàlla noonu la kaaba gi nekkee néegam loolu day day day day day wane te doole bi nga xamante ne moom la kaaba gi am kon nag lool moom moo tax moom mooy ci boppam moon mooy mooy keno bi taxawal nit ñi te loolu tamit neex naa dégg comme ni nga xamante ne noonu lañ ko junjee woon bi ñuy ci ci ci jotaay yi weesu maanaam ne kaaba gi moom mooy fi nga xamante ne foofu la suuf si départ c'est comme foofu suuf si départ suuf si nekk ci centre euh, univers bi maanaam lépp maanaam mooy point de départ dum euh, bi suuf si yëpp di bi bi univers bi di exister point de départ boobu ci kaaba gi la départ fi kaaba gi ne nga xamante ne kon foofu la lépp départ lépp wër adduna bi yëpp wër ko. mais tamit univers bi yëpp bi yëpp yëpp wër ko loolu day teg tegtale li nga xamante ne noonu la kaaba gi maanaam nekkee li nga xamante ne moom moo tax nit ñi di fi taxaw di fi nekk ndax nit ñi kat ñoom ñoo téye adduna bi bu fi nit ñi amatul rek adduna dootu amati ndax yàlla nit la doon la defaral suuf si dégg nga euh, kon mu ne kon nag mu nekk kenn nit ñi loolu mooy ci wàllu li nga xam ne moom moo tax seen mbiru adduna seen mbiru diine yëpp mën a taxaw mooy kaaba gi ñaareel bi nga xamante ne tamit euh, maanaam moom mooy ne mooy ne mbiru diine mënta taxaw lu dul kaaba gi taxaw boobu meneen maanaa la mooy lan mooy ne tey bu ñuy julli ci kaaba gi la lu ñuy jublu bu ñuy aj ci kaaba gi la ñuy aj yooyu moom mooy mënta ñàkk te julli mooy yi nga xamante ne ci diine moom mooy keno gu mag gi bu taxawul dara du taxaw te loolu yépp ci kaaba gi la aju mooy foog foo mën a ne ci kaaba gi ngay jublu mu ne nag wa shahral xaraama ak weer wu ñu ormal bi te mooy zul hijja maanaam mooy weer bi nga xamante ne ci la aj ji di am borom bi subhaanahu wa ta'aala tamit daf kaa def am am na tamit lu firée maanaam ash-shahr fii maanaam alif laam bi lil jins la maanaam moom bu boobaa lan lay teg mooy ashhurul xurum maanaam mooy weer yi nga xamante ne dañ leen xormal kon yooyu tamit day tax balan ba nit ñi mën a am kóolute maanaam mën a am sécurité nga xam ne dañuy dem di dellu si ba nga xamante ne nit ku bëgg a xeex sax bu gisee ni sawaye kii de ci at li jëm ah bu yore mu ne moo tax mu ne ci weer yooyu la ne wala mu ne ci weer wii ñu nekk de moo tax kon nag jeex na sa bon non naa naa ko nañ nañ bàyyi buñ kii buñ ko xeex addu kalfe yi sax dañuy sàmmonteeg loolu ko sawaay moom day aji Makka kon nag bu ko kenn bu kenn addu ah yooyu mooy shahr al haram te loolu xattaa ci jamono jaahiliya maanaam xattaa ba lislaam ñëwagul wal yi ak hadi yi moom mooy euh, yi nga xamante ne moom lañ mën a euh, ren di tabaski bisu maanaam ci at gi wal qalaa'id ak buum yañ leen di takke te loolu maanaam mooy buum mooy ñi nga xam ne dañ leen di wombat di leen yóbbu te moom mooy nag ak ak ak ak xar ak ak ak ak ak gëléem bopp ndax ñoom ñoo gën a màgg maanaam moo tax ci yaabay yooyu gën a mag parce que comme ñoom ñoo gën a mag ñoom lañuy ñuy yeew di yóbbu xar moom danga nga koy jiital rek wala nga maanaam doo ko yeew jaru ko wala <laughs> voilà maanaam ak buum yooyu yëpp dañ koo teg ku ko defee nit ku gis rek daal ne eh, non saa waay nag bu ko kenn laal parce que day dem aji wala kii ci xaram bala la dem kii ci xaram ba la jëm kii màkk la jëm léegi sax xataa maanaam ba ci ci ci ci kii yi mu ngi tuddati awaam ah, yi amatu naas mooy ñi nga xam xamante ne jànguñu defuñu dara maanaam eh, ay jullit lañ rek mais jànguñu defuñu dara même ñaata ñoom dañuy gis ni ñuy maanaam bu ñu gisee ni nit ki day dem Makka ka ñëw sax dañuy gis bët bi ñu lay xoolee bokkul ak bët bi ñuy xoolee ko du dem Makka ba tey fi mu toll booy wax sax ak borom xam-xam jàpp nañ ne borom xam-xam bu nekk Makka muy ëpp xam-xam. maanaam ñeen yii kooku ab makka la wala makka la maanaam mooy ni gëdd googu nag yàlla moo ko def ci néeg ba voilà maanaam loolu euh, mu ne nag li tax loolu mu ne mu ne borom subhaanahu wa ne zaalika damaa def loola boo gisee li taalamu su ko defee ngeen xam anna Allaha naka buur yàlla ya'lamu xam na maa fi samaawaati ci mboolem li nekk ci asamaan wa maa fi ard ak suuf si maanaam ba nga xamante ne maanaam euh, yu yu mag yi ak yu ndaw yi yëpp lépp xam na ko ba nga xamante ne maanaam lii defar seen lii yëwénal seeni mbir di jox sécurité maanaam ba ciy gën a tuuti imaginer su fekkonte ne borom bi subhaanahu wa taala sàmmul maanaam acte boobu yëpp tegu ko woon gëdd googu yëpp jox ko woon kaaba gi ñaata guerre ñooy déclaré wu ci loolu ñaata nit ñooy xam ngeen ni ba léegi nii fi mu euh, ak lu mën ci kaw amul benn réew ci àdduna bi bu ñemee dal ci kaw Arabie saoudite amul parce que xam nañ ñu bis bu amee guerre mondiale day am ànd ak Arabie saoudite tax ko bari doole xam nga. mais xam nañ ne bis bu loolu bis bu amee àdduna tukki ñoom kay ni ñuy def mooy nan la ñuy corrompre nguur nguur ga ba ñu ànd ak ñoom ci seen caaxaan ya ne waaye am na di jéem ne déedéet léegi dañ leen di affronter carrément dem xeexi jeg ñoom loolu moom kenn xalaatu ko bokkul ci xalaatu gaay imaginer stabilité bi bi loolu indi imagine nga ko imagine nga tey bu doon Arabie saoudite beneen dëkk la ci dëkk bu mën a doon maanam amul benn xorma ci xolu jullit ñi wala sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam amul maanaam xaram bi amul ba nga xamante ne jullit ñëpp xam nañ ne xaram bi foofu la ne ak bis bu at war nañoo dem aji ji imagine nga tey bu fekkonte ne euh, wala ñu dem umra ji imagine nga tey bu fekkonte ne loolu yépp amul mais gars yi saax saax nañ jullit ñi bu yàgg waaw bu yàgg yàgg yàgg ba pare du non loolu loolu très rapidement sax comme ni ñuy def yeneen dëkk yi lañuy leen di def kon mais bu yàgg maanaam yooyu yëpp ay fépp xool leen rek gaa yi fu pétrole am wala ay ressources naturelles yu baax yi rek gaa yi dañ mel ak ñoom fexe nañ ba nangu nguur ga teg fa nañ fu bëgg. xëcc nangam nangam mais imaginer tey négociation yi ñuy nekke ak yenn mais hmm, non loolu nag lii nag yëpp nag borom subhaanahu wa ta'ala daf ko def mu ne léegi bu ko defee ngeen xam ne yàlla xam ne li ci asamaan ak si yëpp xam na ni mbir yi di doxe yëpp wa anna allah te naka buur yàlla bi kulli shay'in ci bépp mbir nag lu mu mën a doon alimul ko xam-xam bu wér la xam gu amul xam gu mat sëkk bépp mbir maanaam mooy zikru xaas ba'da ah zikru am ba'da xaas maanaam dafa tudd généralité bi ginnaaw bi mu tuddee particularité bi ndax li ci asamaan fekk suuf si lenn la ci mbir yëpp maanaam <laughs> ah euh, dégg moo tax mu tekki ne yàlla mu na ngeen xam anna Allah naka bur yàlla shadidul iqab aji tar ji mbugal la wa anna Allah te naka bur yàlla nag ghafurun ku yaatu yéen mu ne la rahimun ku maanaam ghafurun ku yaatu njéggal la te bari lu muy jéggale nu muy jéggale rahimun ku yaatu yërmande la bëri ñu muy jéggale ak bëri ñu muy yërëm ak bëri lu muy yërëmale ak ni muy yërëme ni muy feeñale yërmandeem na maanaam ah, bu ñu xoolee aaya bi maanaam dañuy gis ne am na tamit maanaam ci côté bu ñu ko xoolee nit ku nekk ci sa bopp maanaam dafa am kaaba bu yàlla def ci yow mooy sa loolu nag yàlla yàlla nag kon nag dafa def kaaba googu muy albaytal xaram muy néeg bi ñu ormal bi nan nga war a def ba yàlla rek nekk ci dara leneen lu dul yàlla nekk duñ ci nekk lépp nga dindi ko ci loolu nag mooy tax xiyaaman lin naas maanaam nit ñi loolu moo leen di mën a taxawal maanaam nit ki bu bëggee taxaw ci xadara yàlla bi dëgg fokk xolam mu setal ci leneen lu dul yàlla ba nga xamante ne mooy ba mooy néeg bu ñu ormal bi mooy néeg bi nga xamante ne dafa am yëpp dañ ko ci tere lépp lu dul yàlla dañ ko ci tere mooy mooy xaraam comme Makka ni mel Kaaba gi ni mel nga xam ne dafa symboliser lan nekk maanaam xadaratu zaat yow sa xol fexeel bu mu jublu ci yàlla yi kese ndax Kaaba gi dañ nekkee la mbindeef yi ci nit ñi seen jëm noonu la nekkee xol maanaam noonu la yàlla nekk nekkam nekkee lay xol yi. li ko wër nag di al asma wa sifat tur yàlla yeeg melo yi yow it sa lépp war a ci ngay incarner tur yàlla yi ak melo yi loolu moom mooy kon ci ngay taxawee wal hadiya no wa shahr al maanaam mooy fan yi waaw weer yi weeru mooy fan yi nga xamante ne ci ngay jublu ci yàlla carrément sa dund yëpp maanaam ci ngay sóobu da ngay ci yàlla loolu yëpp mën na nekk shahrul haram wal hadiyu mooy sa bakkan bakkan moom moom ngay jël yóbbu ko ci lii néeg boobu ne ko léegi ñu bu ko reyee ñu mën ko faa rendee ne yow léegi jeex na seeyal maanaam ni ñuy moo tax ni ñuy reyee bakkan mooy lan mooy da koy jël nga wommat ko muy hadiyu lu ñu wommat mooy nga wommat ko ba mu def lan nga def ko nan nga nga nga nga maanaam nga gindi ko wala boog hadiyu nga addiyal ko mooy lan nga jox ko yàlla ba mu jeex takk sa bakkan nga rey ko jox ko yàlla wal xalaa'id xalaa'id mooy buum yi nga xam ne moom lañ leen di takkee moom ngay takkee bakkan te moom mooy yoonu yàlla mënoo cee dem jox nga takkee ko nag moom mooy yi nga xamante ne moom mooy mën a tax mbir yëpp am maanaam moom mooy tax sa sa suubu yàlla sa suubu wér bu boobaa nag li nga xam ne kon bii yëpp day bu bu bu amee yàlla dana la ubbil comme ni mu ubbilee maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam mun wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard wala yakuna minal muqinin noonu lañ ubbilee maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam nguur yàlla bu yaatu gi ci asamaan ak suuf si bu ko defee yow tamit nga gis ni yàlla xamee lépp ci asamaan ak suuf si gis nguuru asamaan ak suuf si yàlla ubbil la ko. nga bokk ci ahlul yaqin wala yakuna minal muqinin te kon boobaa xam ne yàlla ndekete lépp maanaam lépp yàlla ubbil la secret yu mag yi waaye nag da ngeen xam ne ah bu fekkente ne nanguwu leen womatu noonu yàlla dafa tar di mbugal de maanaam mooy bokk na ci mbugal bi gën a mag nag bi muy teg gaa yi mooy lan mooy yiir gi mu leen di yiir boppam nit ki du du du mën a demati ci yàlla. wana Allahu ghafurur rahim te yàlla buur yàlla yaatu yërmande la maanaam mooy yaatu njéggal la maanaam mooy soo soobuwul mën nga soobu mën na la jéggal li nga jot a weesu garaawul maanaam amul loo xam ne tey boo ko defee dañ naan la mënatoo dem ci yàlla c'est fini pour yow yow moom mënatoo dem ci yàlla loolu amul ndax yàlla ku yaatu jéggal la ku yaatu yërmande la day far lépp effacer lépp nga ñëw mu soobu rek yow yow yi Euh, seeseeral rek ci sa soobu wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Ali ibn Abdullah te boobu euh, ibn al-Madini mu ne qaala haddathanaa Sufyaan ibn ibn Uyayna euh, rahimahullahu ta'ala moom Sufyaan ibn Uyayna mi rahimahullah gisoon nañu ah rahimahullah moom at na soixante-dix fois maanaam loolu day <laughs> day day day day day day wa rek màggaayam rahimahullahu taala ah maanaam eh, qaala mu ne haddathana eh, Ziyaad ibn eh, Sa'd mooy ibn Abdurrahman al-Khurasani Abu Abdurrahman al-Makki rahimahullahu taala al-Yamani di waa Makka topp mu nekk waa Yaman bokk ci juróom-benneelu génération bi mu ne an Zuhri muy ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib muy ibn Hazn eh, bokk ci fuqaha sab'a yi nayoon mooy imam wa fuqaha sab'a yi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne yukharribu dana gental mooy dana dana gental al-Kaaba Kaaba gi mooy dana ko yàqate ba mu jeex takk Kaaba gi zu suwayqatayni boroom ñaari yeel yu ndaw yi min al-Habasha ci waa Habasha maanaam bi nañ ko gis léegi ci kanam insha allahu taala euh, encore dañ ko gisaat léegi ci xadis yi ñëw ci léegi maanaam ki koy yàq mooy waa xabasa la borom yeen yu ndaw la maanaam ci waa xabasa ñoom ñooy ñëw euh, indi ñëw toj kaaba gi waaw toj kaaba gi benn par benn jël euh, móol yëpp sànni ci biir ci biir géej gi waaw dégg nga bi imam Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat léegi ci kanam xadis numéro mille cinq cent quatre-vingt-seize imam Muslim dina ko indi xadis numéro deux mille neuf cent neuf ñetti yoon imam An-Nasa'i dina ko xadis numéro deux mille quatre-vingt-quatorze imam Ahmad dina ko xadis numéro huit mille quatre-vingt-quatorze ak neuf mille quatre cent cinq euh, xadis bi nañ gis ne kon ashaabu kutubu sitta ñetti ñoo ko jënd mooy imam Bukhari imam Muslim moo ko imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indiwuñu ko rahimahumullahu al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab haddathanaa Yahyaa ibnu Bukayr te moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala de Abu Zakariya euh, al-Misri euh, bokk ci fukkeelu génération bi gane àdduna 155e année génn àdduna 231e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, nekk siqa bu ku màgg comme imam an-Nasa'i nee na da'if maanaam du ko wér waaye moo tax imam az-Zahabi daan ne xawma lan moo fil imam an-Nasa'i ba tax mu ne kii da'if la te xadiis yi am amul benn mu dara lu ci xam ne lu ci lu ñu loo xam te lu ñu ciy diingat la noppi ba noppi ñaari imam yu mag imam Bukhari imam Muslim layee nañ ay xadiisam maanaam moom ah, mu soloo Muwatta lu bari ci imaamu Maalik soloo la imam lay seen xaar d'ailleurs moom mooy sëriñam bi gën a moom lay moom ñoom ñaar ñoo jélloo woon kër maanaam moom moom lay rahimahullahu taala maanaam mu nekk moom mag kon imam Bukhari solo na xadiisam te solo la ci moom lu bari cent soixante-dix-huit xadiis la soloo ci moom maanaam loolu day wane li nga xamante ne noonu la degré fa moom naka noonu imaam al euh, imaamu muslim solo na ci moom ñaari xadis waaye na am ku solo ci ku solo ci maanaam solo wul ci moom directement imaam euh, ibnu maaja solo na ci moom ñetti xadis imaam at-tirmidhi tudd na ko waaye solo wul ci moom xadis mais benn yoon rek la ci sunan ci sunan bi yëpp maanaam euh, kon gis na xadis yi maanaam ñoom ñoo ko solo ci imaam wa ashaabu kutubu sitta rahimahullahu jami' mu ne qaala haddathana al-layth mooy imaam bu mag boobu rahimahullahu taala comme moom tamit gisoon nañ ko an Uqayl mooy al-Ayli Uqayl mooy Khalid ibn Aqil al-Ayli euh, an Ibn Shihab mooy az-Zuhri an Urwa mooy ibn Zubayr ibn Awwam bokk ci fuqaha sab'a an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qala wa haddathani Muhammad ibn Muqatil te moom mooy al-Marwazi comme niñ ko gise woon maanaam ñaar lañ al-Marwazi ak ar-Razi waaye kenn ki maanaam moom mooy ki wér mu ar-Razi moom maanaam day mën a daf mën a expliquer ah, yaa nañ yàlla sàmm moo tax hmm, qaala axbarani Abdullah te huwa ibnul Mubarak maam jaru même bu ko préciser maam maam Bukhari moo ko préciser mais même bu ko préciser woon da nga xam ne Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana Muhammad ibn Abi Hafsa mooy Euh, Muhammad ibn Maysara maanaam Abu Hafsa Maysara lu tudd rahimahullahu ta'ala daakantaram nekkoon Muhammad ibn Abi Hafsa bi daakantaram mooy Abu Salama di waa Basra bokk ci juróom-ñaareelu génération bi juróom-ñaareelu tabaqa bi mu naan an Zuhri muy Ibn Shihab an Urwa muy Ibn Zubayr an Aisha umm radiyallahu ta'ala anha qaala nee na kaanu nekkoon nañu yasumuuna maanaam bu xoolee euh, euh, daan nañu woor mu ne yasumuuna daan nañu woor Ashura mooy fukkeelu fan ci weeru muharram ah, qabla lu jiitu an yufrada ci ñuy farataal ramadan weeru koor maanaam weeru koor avant ñu koy farataal weer woor woor jour asura dafa nekkoon farata wa kaana te nekkoon na yawman bis boo xamante ne maanaam lii tax imaam al-Bukhari indi xadis bi ci buntu bi mooy daan nekkoon na bis boo xamante ne tustaru def na euh, dañ nañ dañ daan muur sàng fii ci moom al-Kaaba Kaaba gi bis boobu lañ lañ daan na ñoom pour muur kaaba gi maanaam euh, mooy kii yére bu ñuul boobu ñu koy tegal noonu ngeen di gis maanaam voilà voilà moom lañ ko daan at ba at lañ ko daan def mais jour boobu lañ ka daan def voilà dégg nga kon euh, lii moom moo tax borom bi maanaam lii moo tax euh, sa imaam boo al-Bukhari rahimahullah indi ko maanaam ngir wane ne kaaba gi toppatoo gi ñu ko doon toppatoo ak bàyyi xel gi ñu ko doon bàyyi xel maanaam xorma bu mag bu ñu ko jox amma xadis bi ñu weesu li tax imam al-Bukhari indi ko foofu moom mooy li mu wax naan qiyaaman linnaas maanaam le fait que ci aaya bi li mu wax ne dafa dafa nit ñi maanaam moo doon mooy taxawaayu maanaam mooy ne nit ñi li mu li muy dund foofu moom mooy feek nit ñaa ngi ci seen diine feek àdduna bi mu ngi dox ci yoon maanaam diine di di mën a taxaw kaaba gi daf fiy nekk waaye nag buñ demee ba kaaba gi amatul ñu màbb ko dem waa ji xabasi bi éthiopien bi ñëw dindi ko yóbbu ko euh, euh, ñu ñu sànni ko ci géej ga maanaam lool bu xësee ba am rek mooy àdduna ngi tukki kon nit ñi li leen fi téye mooy kaaba gi ñuy gis bis bu ñu demee ba gisatuñ kaaba gi nañ xam ne léegi àdduna tukki maanaam lool loolu moom mooy rapport bu mu am ak ak euh, buntu bi tarjuma buntu bi maanaam aay bi ak xadis boobu weesu bii nag moom mooy xorba gu mag nga xam te ne moom lañ ko def mooy nga ah, voilà baytal xaraam voilà taalallaahu kaabatal baytal xaraam maanaam kaaba gi dañ koo def yàlla moo ko jël def ko mu nekk déeg bu ñu xormaal bu mag bi muy lool noon mu ne falla ma ba nga xam ne nag farata moom la farataal allah yàlla ramadaan weeru koor qaala mu ne rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi man shaa ku mu soob nag an yasumahu ngir mu woor fal yasumhu na ko woor wa man shaa ku mu soob an yatrukahu mu bàyyi ko fal yatrukahu na ko bàyyi maanaam nekkatul farata loolu moom mooy ci lañ xoolee atte boobu noonu maanaam lii tamit kon day wane ne euh, xam nga xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan bi mu ñëwee Madina fekk ñu koy woor Ashura mu laaj leen ñu ne yonent yàlla Musa alayhi salaam moo tax maanaam moom ci la amee ndam ci kaw Firawna mu ne kon euh, ma nahnu ahaqqu bi Musa minkum ñun ñoo gën a ci yonent yàlla Musa alayhi salaam ko yéen kon dinañ ko woor maanaam waaye nag dañ ko mu ne waaye bu dee déwén la maanaam bu gisee mu ne waaye déwén. danaa ko fas yéene woor waaye juróom-ñeenteelu fan bi dinaa laa ci boole maanaam danaa fas yéene woor juróom-ñeenteelu fan maanaam xadis boobu day mel ni comme si que ni imam maanaam yan jëm saa sam ci yahudi la ko dégg alors que mbir mi demewut noonu daan na ko woor laataa yahudi di ko def maanaam kon loolu day tegtal ne ne maanaam moom royul yahudi te loolu tamit lu mata bàyyi xel la ci mbir mi wallahu a'lam xadis bi imam Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 1893 ak 2001 2002 ak 3831 4502 ak 4504 imam Muslim ñu ko indi hadith numéro 1125 imam Abu Dawud na ko hadith numéro 2442 imam Tirmidhi na ko hadith numéro 753 imam Malik na ko hadith numéro 822 ci Muwatta imam Ahmad na ko hadith numéro 24011 24230 25294 ak 26068 ak 26107 Euh, kon léegi gis ne euh, hadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab ilayhi haddathanaa Ahmad te moom Ahmad ibn Hazm ibn Abdullah ibn Rashid as-Sulami ta'ala muy Abu Ali mooy dàqante la bokk ci onzième génération maanaam comme ñoom morom ni moom Bukhari la rahimahullahu ta'ala d'ailleurs moom mi ngi génn àdduna deux cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Naysabur moom euh, euh, tamit qaadi la nekkoon foofu rahimahullahu ta'ala bokk ci afraadu Bukhari yi rahimahullah maanaam Bukhari rek moom moo solo ay xadisam eh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana abi Sa'ba moomu ne mooy Hamza mooy Hafs ibn Abdullah ibn Rashid as-Sulami di Abu Amr dañu ko Abu Suh Abu Sahl eh, an-Naysabur moom tamit qaadi la woon maanaam comme doom ji eh, moom mi ngi génn àdduna moom mi ngi bokk ci neuvième génération bi génn àdduna deux cent neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Ibrahim te moom mooy ibnu Tahman ah, ibnu Shu'ba al-Khurasani moom gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñaareelu génération bi génn àdduna 158 tam année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Makka moom mi ngi mu ne an al-Hajjaj ibnu Hajjaj al-Bahili waa Basra maanaam moom mook baayam ñoo ñoo nuróotu maanaam euh, bokk ci sixième génération bi moom ba Basra la génn àdduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Qatada mooy ibn Di'aama as-Sadusi an Abdullah ibn Abi Utbata muy al-Ansari waa Basra moom tamit rahimahullah ta'ala bokk ci ñetteelu génération bi euh, an muy Sayyidina Sa'd ibn Malik al-Khudri radiyallahu uh, taala anhu di waa Madinatul Munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne la yaxuj la la yu xajjanna giñ naa ne danañu aj albaytu kaaba gi mooy néegu yàlla bi maanaam kon mooy li tax mu indi ko fi mooy uh, li benn benn mbir la ci maanaam bi mooy le fait que ñuy jublu ci kaaba gi daa iman maanaam mooy le fait que nit ñi wal hadiya wal qalaida maanaam nit ñi di jël seen hadiya yi di yóbbu qalaida yi di yóbbu maanaam lool euh, wala yowa tamaran na te nañ ko or umraal tamit maanaam kon ngi gis ni waaye beneen partie bi tax mu indi ko tamit mooy baada ginnaaw xuru ji génn Yaajuuj ak Maajuuj Yaajuuj ak Maajuuj maanaam moom mooy ba tey feek nit ñaa ngi des day continuer di am te Yaajuuj ak Maajuuj ñoom seenu génn àdduna seenu génn euh, xam nga nekkoon nañ fi avant maanaam mais bëriwuñ woon euh, ba nañ Qarnayni moo leen moom moo leen tëj fi ñu ah mais loolu beneen ak suuf ci beneen suuf la lañ yóbbu maanaam suuf bon suuf suuf si la mais suufu baatin la maanaam ngir ne du suuf si nii parce que surul suuf si nii ba léegi gis nañ leen euh, mais suuf si soo suuf suufas baatin la maanaam moom mooy juróom ñaari suuf yi dafa am benn boo xam ne ci aj boo xoolee ci jeexital sootu Kahf ñu bari ci yenn suuf yi euh, euh, ci sootu bi ci du ak Dul-Qarnayni Alxuraan mi ngi leen di tudd comme ni nga xamante ne moom mooy fi nga xam ne foofu la jant bi di di di sowe xam nga jant bi ah, ah, fii ay nañ xam yaa xam nga jant bi xaqiqatan nii bii nii bu baatin bi amul fenn fu muy téere ci nii nii nii mm-hmm. mais fa suuf say téere sa à chaque fois parce que jant bi di téere foofu noonu ci benn ndox moo xamante ne dafa xonk ay nañ xam ah foofu noonu benn suuf la ci baatin bu am tamit boo wajada xaw ma am na ñu fa ne ci ay nit maanaam loolu beneen peuple la peuple Yaajuuj ak Maajuuj tamit dafa am beneen suuf moo tax Yonent bi mu bi mu kiiwee daan ne euh, benn euh, rek dafa yeewu rek ni gisoon nañ ko daan ne laa ilaaha illallah waylun lil arab min suu'il qad iqtarab ah ah wala mu ne ci wala mu ne Allahu arab maanaam toskere ñeel na arab yi min su'in qad iqtarab ci ak mbon goo xamante ne jege na ndax laqad futihat ya'juj wa ma'juj misla hadha mais ubbil nañu ya'juj ak ma'juj lu mel nii maanaam daal di jël baaraamu sànneekaay bi ak déy bi daal leen di jege jegeñal maanaam muy lu tollu nii ci miir bi ñu leen tegaloon maanaam mooy kon ñoom dañ koy def sans tous les jours et puis bokk na ci li koy dëgëral mooy la fekk yeneen bi ne sallallahu alayhi wasallam ne ya'juj ak ma'juj tous les jours dañuy maanaam ñoo xam ne seen métier yëpp loolu rek la mooy dañuy xëy miir boobu noonu moom la ñuy jéem a toj tout le temps tout le temps di toj di toj mais suñ tojee ba nga xamante ne tuutee ci de ngoon jot ñu ne suba dinañ ñëw dellu siwaat pour pour tojaat ko buñ ñëwaatee fekk affaire bi melaat na meloon maanaam ñu defaat mu liggéey bi maanaam loolu euh, bis bi ñu wax insha allah nag buñ ñëwee dañ koy toj affaire bi jeex ñooñu nag dañoo bëri ñu bëri bëri bu askan wu baree baree baree baree lañ ba nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu nekk ci sunan yi bi mu waxee ne mooy aaya bi sóortul ak début bi yaa yoon naa su taqu rabbakum inna zalzalata saa'ati shay'un 'azim mooy aaya yooyu bi mu wàccee ba euh, gaa yi tiit mu ne leen euh, euh, saxaaba yi tiit mu ne leen xam ngeen bis boobu ñu ne déen mu ne mooy bis bi nga xamante ne yàlla dina ne moom aadama alayhi salaam mooy bis boobu suuf si ringi ringi ringi bu metti boobu nga xamante ne yawma tada'u kullu murdi'atin amma arda'at maanaam bis bi nga xamante ne képp ku doon nampal képp ku daan nampal rek da ngay sànni ci ngay nampal wa tada'u kullu zaati hamlin hamlaha képp ku ëmboon da ngay imbi da ngay ci saasi wataram naa fa sukaaraa nga gis nit ñi mel ni ñuy màndi wa maa hum bi sukaaraa fekk màndi wuñ walaakinna azaaballahi shadiid waaye dafa fekk mbugalu yàlla moo tax bis boobu gars yi maanaam bi ñu ne est xam ngeen bis boobu gaa yi ne ko déedéet mu ne booy bis bi maam aadama yàlla borom subhaanahu wa ta'aala di wax maam ci sa njaboot parti wu safara mu ne ko lan mooy parti safara mu ne leen junni bu nekk juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent mooy neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yi ci mille bu nekk gaa yi ne musiba mu ne leen mais nag bu leen ragal parce que du yéen yéen maanaam du bëreewoo leen ci noonu maanaam mooy ñun ñenn nit ñi nit ñi nit ñi mu ne parce que Yaajuuj ak Maajuuj boo leen comparé maanaam ñoom bu ñu dugg ci biir nit ñi rek dañuy dañuy matal ñépp maanaam parce que ñoom euh, comme gar comme comme xar bu weex tàll nga ci moom pepp karaw gu ñuul noonu la noonu lañ mel par ak proportion par rapport ak yeneen yeneen ñi yeneen ko loolu day wane ñu bare bare lañ wala boog mu ne comme xar mu ñuul boo xam ne da gis ci moom benn pepp karaw bu weex ñu baree bare lañ moo tax jamono joo ñoo xam ne ci la dajjal di ñëw ba yent yàlla Isa alayhi salaam wàcc ba mu rey dajjal ñoom ci la ñuy génn après bu ñu génnee moo tax yent yàlla Isa alayhi salaam borom sànq dafa mu yéeg ci kaw bi mu yéeg moom ak gaayam bu ko defee ba maanaam yaa juuj maa juuj dañuy fees dell wala mu fi kulli xadab bi ngeen si comme ni ko Alxuraan waxee. fépp dañuy fees dellu suuf si ñu bëri bari bari bari bari lañ ñooñu buñ fi nekkoon maanaam bu doon ci suufu bii lañ ne ñoo xam ne buñ dugg ci suuf si rek suuf sépp fees ci ay nit ñooñu bu doon suufu zahir bii lañ ne xam nga ni ba tey dinañ leen gis maam mun ñu rëcc waaye nag borom subhanahu wa ta'ala day wàcce benn mbas maanaam lu ñu noy kii benn xeet boo xamante na ay bori voilà mooy bori voilà ñoom ñëpp ñu ñu alko maanaam euh, moo nag ginnaaw yaa Yaajuuj mais nag ñoom bu ñu ñëwee dañuy dañuy rajaxe dañuy yàq lu bari yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak dina am ginnaaw bi fi Yaajuuj ak Maajuuj a pare génne maanaam mooy kon loolu day ba ba tey kaaba gi mi ngi fi ba tey kaaba gi mu te loolu moom mooy wane ne alxuraan bi ñu koy yëkkati ginnaaw loolu la parce que bu kaaba gi bu ñu ko màbbalee maanaam périod boobu même moment bi ci la ñuy yëkkati kaab kii bi ci xolu nit ñi maanaam boo xoolee la fait que mu boole loolu tamit beneen mbir la maanaam xadiis bële mooy lu suwee xatay ni waa jooju euh, ci waa Habasha éthiopien boobu ak armée ñoom bu ñëwee toj kaaba gi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko wax naan utrukul habasha ma tarakukum Euh, éthiopiens yi na ngeen leen bàyyi tranquille fekk ñu ngi leen di bàyyi tranquille parce que euh, parce que ku ku xam Éthiopie na nga xam ne dëkk la ñu nit lañ boo xam ne kenn du leen dominer gis nga américain bi ñu si duggee Somalie temps yële euh, at dañ leen a dàq Éthiopie noonu lañ maanaam muy dëkk yooyu noonu nga xamante ne mooy la corne de l'Afrique waaw ñooñu moom kenn kenn kenn bu leen noot parce que boo leen jéemee noot dañ lay duma yàlla moom da leen a da leen a may kii boobu nature boobu moo tax feek ñu ngi leen di bàyyi tranquille yéen bu leen leen ñëw nokkatu kii di ñëw ni yàq ci kaaba yi nag maanaam ci peuple boobu lay jóge loolu nag tegtalewul ne peuple bi daa wala dañoo saay-saay wala déedéet ndax xa ndax xattaan Najaasi bi nga xamante ne moom moo sauvé woon jullit ñi jamono yeneen bi saa sam ci ñooñu foofu la woon peuple boobu ñëw suufi wuñ dul ñu tamit maanaam loolu mooy ne ci benn peuple dana am ñu ca baax am ñu ca bon rek loolu rekay tekki leneen luñ ciy jàngate dégg nga léegi euh, maanaam ci buntu boobu laa bëgg a wax <laughs> léegi euh, euh, boo gisee ñaari xadiis yi tegaloo maanaam mooy ne da nga ciy jàngee ne dinañ dañ ci gisee bu Buxaari bëgg la la wan ne la mbir mee maanaam ba tey kon nit ñi nekk maanaam ginnaaw Yaajuuj ak Maajuuj ak yàq gu bon gi mu fiy ak Dajjaal li mu fiy jaar yëpp ànd ak nit ñi di mën a taxaw diine ji mën taxaw àdduna bi mën a continuer mais su sawaay jëw jaaree ba pare rek lépp yàqu dégg nga mën a taabaahu euh, mooy mu taabaan al euh, euh, abaan muy ibnu Yazid al-Attar maanaam gisoon nañ ne imam Bukhari ci mutaabaat yi la koy indi moom ci juróom-ñetteel ñaareel génération bi la bokk génn àdduna cent soixante-dix cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi Imran mu ak muy Imran euh, ibnu Dawr al-Ammi rahimahullahu ta'ala muy Abul Awwam mooy dàqante la moom ci juróom-ñaareelu génération bi la Euh, génn adduna ci cent soixante dix jàpp cent soixante dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom ñëpp ñu jël ko ana Qataada mooy ibnu Di'aamata as-Saduusi mu ne mu ne wa qaala te moom mooy ibnu Mahdi imam bu mag boobu rahmatullah sëriñ imam Shaafi'i moom moo taxoon ah, imam Shaafi'i bindoon ar-Risaala muy téereem bi nga xam ne mooy téere bi njëkk bind ci usul fiqh ba Abdurrahman ibn Mahdi bi la rahimahullah taala nekk imam bu màgg a mag comme li nga xam ne nañ ko maam di ta euh, di taalibe tam Sufyan as-Sawri maanaam Sufyan as-Sawri sax ci këram la génne àdduna rahimahullahu taala moom ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk moom tamit dafa bokk ci ñi nga xamante ne ku so maanaam ñoom ci kuñ ku ci kuñ solo rek ku wér na ñoom duñ solo xadis bu wéru maanaam càllale doo leen gis ci càllale maanaam boo leen gisee ci càllale rek yow xoolal ñi ci kaw mais à partir de moom jëm ci yenente bi moom sallallahu alayhi moom ñëpp wér nañ lépp dëgër na moom ci ñooñ la bokk mooy Abdurrahman ibn Mahdi bi rahimahullahu ta'ala muy Abu Sa'id di waa Basra gënaat na cent trente-cinquième année gënaat na quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca Basra rahimahullahu ta'ala hadisam moom ñoom ñaar ñu nuroo comme niñ ko xamee mu ne la qaala mu ne laa taqumu saa waxtu wi de mooy àllaaxira ah, mooy àdduna bu tukki xatta mbete laa ya xojja laa xajja ne duñu aj albaytu hmm, néeg bi maanaam mooy àdduna moom bala moo tukki rek mooy moment lay doon boo xam te ne néeg bi kenn doot ko ajate buñ toogee benn at rek comme ni Ataa ibn Abi Rabah doon wax rahimahullah benn at dong buñ ko toogoon tey nit ñi aju ñu umra wuñ rek àdduna bi tukki maanaam mu jeex maanaam kon li Alxuraan naan qiyaaman linnaas mooy taxawal nit ñi moo tax nit ñi mën a fee ne loolu dëgg la te mooy taxawal seen mbiru diine ak àdduna kon ku yeboo xool nan ngay bañaat indee ay problème yuy tourner autour de Kaaba gi ak dëkk ya fa ne maanaam ku yeboo di di bañ di te kaay lañ wax leen benn affaire fitna gis nga musiba problème du judd jamais ci jékki jekki rek ñu toog rek kenn ku ci nekk daanaka mais gars yi te ñoo dem def nangam euh, na ñun ñëpp ñu jël suñu armée rek def nàngam loolu du amee noonu maanaam ay coow lay doon yu sew sewaan yu sew sewaan yu sew sewaan ñu koy xam ba di ko xam ba jékki-jékki nit ñi seen xol mënatula la mbir mi maanaam ñu ne dañuy jël ngànnaay maanaam mbir mi noonu lay demee. dégg nga mu ne euh, imaam al-Bukhari daan ne wal awwalu xadis bu njëkk bi nag ak aksar moo gën a bëri maanaam moo gën a dëgër ndax lan mu ne sami'a dégg na Qataada ah Abdullahi muy ibnu abi ah, Utba waa Abdullahi te Abdullahi dégg na moom Aba Sa'id muy al-Khudri radiyallahu maanaam Euh, loolu moom daf koy wax ngir wane ne amul amul tadlis nga xam nga xam nga xam ne mu dallis la loolu moo tax mooy wax ne ne amul tadlis lii lii dégg la lu mu dégg la léegi euh, wax ji imaam Buxaari wax rahimahullahu taala daf def ñu bari dañ ko jàppee ne li mu bëgg a wax moom mooy xadis bu njëkk bi moo gën a wér waaye ñun li ñu gis fii mooy ne jubluwu ci loolu li mu ci jublu rek du tarjeex maanaam li mu ci jublu rek moom mooy bee moo gën a bëri liñ ko nettali waa moo tax mu waxul waxul asax daf ne aksar moo gën a bëri waaye bii nii moo gën a mais bii bi ci des dàqontewul maanaam ñoom ñaar dàqontewuñ mais Yaajuuj ak Maajuuj dinañ fi ne ba dem fekk ñu kon ne di aj mais buñ ajatul àdduna tukki loolu kay dàqontewul maanaam d'ailleurs loolu sax moo tax mu indi xadiis su su way xatay nii hmm, wallahu alam xadiis bi Imaamul Buxaari rek moo ko indi ci ashaabu kutubu sitta imam Ahmad na ko xadis numéro onze mille deux cent dix-sept ak onze mille deux cent dix-neuf onze mille quatre cent cinquante-cinq onze mille six cent dix-sept kon na xadis wa ashabu kutub imam Bukhari rek moo ko ci indi rahimallahu